moom kon mu ngi tuddoon Ubay ibn Ka'b ibn Qays ibn Ubayd ibn Zayd ibn Muawiya ibn Amr ibn Malik ibn Najjar turam moo doon Ubay ibn Ka'b du doomi ku ñuy wax Ka'b ibn Qays Ka'b moom du doomi Qays Qays di doomi Ubayd Ubayd di doomi Zayd Zayd di doomi Muawiya Muawiya di doomi Amr Amr di doomi Malik Malik di doomi an-Najjar mi nga xam ne waa Banu Najjar nekkoon nijaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak Abdul Muttalib mi maanam euh, radiyallahu ta'ala anil jamii moom ci waa Banu Najjar la bokkoon di Seydina Ubay ibn Ka'b moom nag Seydina Ubay Allahu akbar dàkkantalam moo doon abul mundir abul mundir moo nekkoon dàkkantalam jàngkatu alxuraan la woon moo tax ku mel ni imaam az-Zahabi rahimahullah mu ne sayyidul qurra abul mundir al ansaari najjaari al madani wa yukna aydan aba tufayl mu ne moom ne mooy sayyidul qurra sangu jàngkatu alxuraan waaw akbar gaa nga xam ne du mokkal alxuraan rek ah. non pas yem ci mokkalam kese de mais dégg alxuraan xam njàngin yi sayyidul qurra abul munzir moo doon dàkkantalam al ansaari yi ko jukal ansaar najjaar yi bokkoon ci waa banu najjaar jàngalekatu alxuraan bi mu nekkoon fekke woon Badar ñu koy dàkkantal lañ koy dàkkantal tamit Abu Tufayl ak Abul Mundir mais Abul Mundir moo gën a siiw kon moom gis nañ ne ci waa Madina la bokk ala saakiniha afdalu salaati wassalaam eh, moom Seydina Ubay ibn Ka'b kenn du ko tudd saa tudd alxuraan moom Allahu akbar alquraanul azim moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne woon aqra'ukum ubay ki leen dàqa ki leen gina mën a jàng alxuraan ki leen gina jàngkat alxuraan par excellence ci saxaaba yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ubay muy ubay ibn Ka'b te gisoon nañu ci xadiisu Amr ibn al Abdullah ibn Amr ibn al-Aas bi ñuy gis tarjuma Seydina Euh, euh, euh, ibn ummi abdin bi abdullah ibn mas'ud naka noonu bu seydna mu'adh ibn jabal bu yàggul radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne xudul qur'ana min arba'a jël leen alxuraan jële ko ci ñeent ñeent ñooñu boole woon na ci ubay ibn ka'b muy seydina ubay ibn ka'b radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa naka noonu gisoon nañ xadiis Seydina Anas bi nekk ci saxee yi bim ne ñeent ñoo mokkal ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam dajale ko takk alxuraan arbaatun kulluhum min al ansaar Seydina Anas radiyallahu ne ñeent ngi ñoo xamante ne nii ñoom ñoo mokkaloon alxuraan ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ñeenti ñépp ci lansaar yi lañ bokkoon ki mu njëkk a tudd mu ne Ubay ibn Ka'b di Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom Seydina Ubay fekke na xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais avant loolu fekke na Aqaba Aqaba yi yu Minan yi fekke woon na ko laata yonent bi alayhi salaatu wassalaam di gàddaay seen dëkk di ñëw madinatu rasulillah ala ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam fekke woon na ko waaye fekke na xeex yi fekke na badar tamit moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci ay ngëneelam wax naa la sànq ba léegi maa ngi lay wax ci alxuraan ndax on l'a fait exprès commencé ci loolu ndax moom loolu lañ ko xamee woon te yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko seedeel waaw akbar yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ko inna allaha amarani an aqraa alayka an aqraa alayka al qur'an allahu akbar mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam ne seydna ubay xadis boobu mu ngi ci saxiix yi naka noonu imaam ahmad daal dina koy solo rahmatullah alayhi mu ngi saxiix imaam al buxaari muslim naka noonu imaam at-tirmidhi ak ibn Saad ak ñooñu daal dinañ koy solo rahmatullah alayhi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na Seydina Ubay ne ko buur yàlla moo ma sant man rasulillah waaw ko yàlla moo yow Ubay dafa doxe këram moom alayhi salaatu wasalaam siit bàyyi lépp dox ba ci Seydina Ubay agsi ne ko buur yàlla moo ma sant man ndawam li nga ma jàngal la alxuraan taril la alxuraan allahu akbar naka noonu même kii bi ak suuratul bayyina tamit ñëw na ci bu boo xam ne loolu la ko wax dafa ñëw ne ko yonent bi ne ko suma boroom nee na man rasulillah nee na ma jàngal la suuratul bayyina lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitaabi allahu akbar mu jàngal ko ko noonu ba mu jeex ne ndax yàlla moo ne ma ñëw jàngal la naa dox jibril da koo wàcce ne yàlla ne ma demal nga jàngal ko ubay waaw Seydina Anas mu ne yonent bi alayhi salaatu wasallam dana Seydina ubay buur yàlla moo ma digal ma jàngal la alxuraan Seydina ubay ne ko sàmmaanii laka ne ko mais ne yonent bi alayhi salaatu wasallam buur yàlla sama tur la la tuddal sama tur la ne ubay ibn Ka'b la yàlla wax sa boroom loolu la wax xaala naam yonent bi alayhi salaatu wasallam ne ko waaw nga ne ma ñëw ci Ubay ibn Ka'b jàngal ko alxuraan jàng tari mu dégg xaala ba léegi ndax mbir mi la ilaha illa allah man de damaa foog ne ñun dañoo xamul lii nii lan lay tekki lan ci boppam xam naa peut-être dañ koo man de man naa xaw ma moo tax ma ne sëmm nii rek dugguma sax mais mooy wat non seulement buur yàlla moomu sàmmaanii laka moomu tuddal mu ne ko waaw mu ne wal wal wa dhukirtu inda rabbil alamin man sama tudd tudd nañ ko fa boroomu nit ñi yépp man ubay yonent bi alayhi salaatu wa ne ko naam ah kay fa darafat aynaa allahu akbar bët yi commencé rongoñ yi commencé di sotteeku ba nga foog ne kii xanaa njàqare gi gën mag moo ko dugg waaye muy rongo ñi bànneex ndax imaginer wul woon que ne yàlla dina ko tudd di wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam uniquement ci mbiru Seydina Ubay ba pare tudd turam Allahu akbar non yàlla nañu yàlla may loolu yàlla na bu ñu deñ buur yàlla di ñu tudd ci joxalante yi muy joxalanteeku yonentam ak ca almalaul ala ñaan leen bu kenn jombale sa bopp dara wallahi buur yàlla day maye rek li mu yor doyewu ko dara moo tax Seydina euh, euh, euh, Ubay ibn Ka'b am na taabiyen yi bu mu ko doon nettali ibn Abi Abza saxaaba la sax bu ndaw moom la Seydina Omar non nañ bàyyi lool day gën a guddal ibn Abi Abza bi mu ko laajee Seydina Ubay Seydina Ubay wax ko lool ne ko mu wax ko lii lépp mu ne ko te loolu loolu yeneen ci ma lay wax la loolu dalaa kontaan loo noonu <laughs> kene yàlla tudd na la <laughs> oh mu ne ko waaw lañ moo tax ba duma kontaan duma bég ci loolu te buur yàlla moo ne qul fa billaahi eh, eh, fa bi daal fa billaahi eh, lan la waxati suuratu Ah, bi mu naan qul bi wala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu lan moo tax man ba Ubay ibn Ka'b duma kontaan ci luy ba yàllay di tudd fa moom fa al malawul a'la lu tax ba duma ci kontaan te moom buur yàlla moo wax ci alxuraan ne qul waxal yow alayhi salaatu wasalaam bi fadlillahi ci ngëneelu yàllay kese kese kese wa bi rahmatihi ak yërmandeem mu dara raxam ay fa bi daalika ci lii fal yafra fal yafraxu waaye jibili leen ci lii moo tax nit buy buy màggal di kii di jubilee ko kontaan ci ngëneel li ko yàlla defal waaw amma bi ni'mati rabbika fa haddith bu dee xéewal gi la buur yàlla defal dee ko fàttali di ko tudd bu dee ne danga koy tudd ci ñoo xam ne ngir ñu gis may yàlla fu mu toll dañu bañ koo jombal seen bopp mais nag loolu mooy koo xam ne pour ki nga xam ne moom rëcc na ci ngistal ndax iblis ak a gaaw ci buntu bi jaar fa nit daal di koy tromper yàqal ko jëfam moo tax mu ne ko lan moo tax ba duma ci bég te man ma dégg yonent wi euh, suñu boroom ne qul waxal bi fadlillahi ci ngëneelu ya ci bi eh, eh, eh, fadlillahi ci ci ngëneelu yàlla wa bi rahmatihi ak li nga xam ne mooy yërmande fa bi daalika fa bi daalika ci lii fal yafraxu nañu ci bége bége leen ci lool mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba léegi ni mel moom Seydina Ubay ci alxuraan yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj na ko Ubay ayu ayatin fil qur'ani a'zam xadis bii nii ñuy wax nii seydna ahmad ibn hanbal soloo na ko na ko noon imaam muslim ibn al hajjaj imaam al hakim wéral na ko imaam al-Dhahabi ànd ceeg moom mu ne seydna ubay yonent mi alayhi salaatu salaam dana ko ayul qur ayu ayati ayatin fil qur'ani a'zam ana ban ci aayay alxuraan yi moo gën a màgg fa qaala ubay seydna ubay radiyallahu anhu ne ko allahu laa ilaha illa huwa alxayyul qayyuum allahu akbar mu ne ko yonent mi alayhi salaatu salaam laaj ko ne ko ubay ana ban ci aayay alxuraan yi moo gën a màgg mu ne ko allahu laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum taril ko ne ko allah buur yàlla ayatul kursi bi mu ko waxee yonent bi daraba nabiyyu fi sadri yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di dóor jël loxoom dóor ko ci dënn Seydina Ubay radiyallahu anhu ne ko li yahinkal ilmu abal munzir dóor moom alay saar saam loxoom ci dënn Seydina Ubay teg ko ci dënnam dóor ko ne ko yal na la xam-xam yomb yow abal mundir ndax li mu wax loolu la Allahu akbar yi ñu nit ñi ñaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaanam gi mu defal ma ko ñun ñépp nañu li yahinkum li yahinkumul ilm yaa ahbaab yi yàlla nañu boole ci ñoom ni yéen ñii daal di samay soppe yàlla na xam-xam yomb woy yomb ci yéen ba yàlla may leen xam-xam boo xam ne coono bi du bari wala sax du am du am xam du am coono ndax yàlla lépp la mën bul ne ñépp bañ koy ut wala ñu bari dañoo sonn jaar fii jaar fii kon nag ñépp fa lañu war a jaar buur yàlla mën na la ko yombal ba doo jaar foofu wa ma dhalika ala allahi bi aziz loolu nag nekkul lu jafe ci yàlla déedéet waaw akbar kon loolu la ko alayhi salatu wassalaam wax ah moo tax doon na wax seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom seydna Ubay naan ko inni talaqaytu al qur'an mimman talaqaahu min jibril alayhi salaam wa huwa ratba mu naan seydna omar ibn al xattaab imaam ahmad moo soloo xadiis bii muy xadiisu taalibeem bu mag bi di seydna abdullah ibn abbas ndax seydna abdullah ibn abbas ñaari sëriñam yi gën a mag ci waa eh, eh, lamsaar ñoo doon zayd ibn thabit ak seydna ubay ibn ka'b doonu loon deñ di ànd ak ñoom moo tax ak ñoom lool mooy ci waa lamsaar mais muhaajiruuna yi gis nga ñi taxawoon ak Seydina Umar ibn al ak Seydina Ali ibn Abi Taalib ak ñoom radiyallahu taala an sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam wa radiyallahu taala anhum wa ardahum mu ne Seydina Omar man de alxuraan dama ko nangoo ci ki nga xamante ne moom moo ko nangoo ci Jibril alayhi salaatu comme ni mu ñëwee comme ni comme loo xam ne dañ ko witt mu fooy ni muy doon mel noonu nii mu ko jëlee ci Seydina Jibril noonu laa ko jëlee ci moom alayhi salaatu wassalaam waaw waaw moom Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu wa ah, moom nag am na benn waay bu ko mas a wax ne ko euh, Seydina Ubay awsini mooy euh, damaa bëgg nga daal di may euh, mu tudd nga daal di may laaye biir laaye ma biir awsini conseiller ma dama bëggoon nga conseiller ma Seydina Ubay radiyallahu anhu ne ko ittaxid kitaaballahi imaama ne ko ittaxid jàppeel kitaaballahi téereb yàlla bi imaaman muy sa njiit ci lépp bul def dara li sa imaam Sufyaan waxoon boo manee doo yëngal sa bopp illaa bi dalil fafal boo manee yow jullit bi ak koo man di doon sa bopp sax boo ko yëngal ñu ne la lan moo tax nga yëngal sa sa bopp nga ne ndax xadiis a wax lii wala alxuraan a wax lii aayaa wax lii këréb ngir ma yëngal sama bopp na nga def loolu mooy loo def lu nekk rek na nga ci am royukaay muy alayhi salaatu wassalaam ndax ku la ko gën a roy nag moo la raw moo tax imaam Sufyaan ne boo manee yow nit ki jullit bi doo yëngal sa bopp nunul ci dalil am foo ko teg nanga ko def li tax mën a yëngal bopp pour wan la nekk amul benn action booy def même sa axwaal sa état sax loo def rek ñoo xam ne kii da ngay mujj ba yow yaay yonent bi alayhi salaatu sax mooy yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam da bokk ci ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy kiiwam yi kaw suuf ñi nga xam ne ñooy donom yi nga xam ni ku leen gis ku leen gis rek yonent ma lay saatu sam day mel ni moom mooy gis ak ñooñu nga xam ne boo leen gisee rek zukirallah ñu daan tudd yàlla ndax ñoom nit ñoo xam ne foo leen gisee fàttaliku sa borom nit ñoo xam ne futa kooku mooy ki nga xam ne moo doon yonent ma lay saatu sam foo ko gisee tooginam doxinam même buy dox ci mbedd mi sax nga xool ko ñu yonent bi alayhi salaatu wasallam doon doxe lay doxe yoon yi droite bi lay fexe di doxe ndax kaana comme li sayyidatu Aïsha waxoon kaana yu'jibuhu tayammum Allahu akbar fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi ashyaa'ihi kulli Allahu akbar yonent bi alayhi ku soppoon la te bëggoon li muy def di ci defa di ko di def ndejoor di tàmbalee ndejoor droit lu ne bu tëddee sax nga gis xam ne lu muy def nga gis adkaar yi mu doon def tudd yàlla yi suba ngoon ak lu muy def bu bala moo lekk balaa naan balaa toog balaa kii balaa dugg kër te xool ni muy dugale tànkam ak yooyu buy dugg ci wane ngi yépp bari lu muy jullee ci julli ci moom di jàng xadiisam yi di ko kii sopp ko waaw waaw kooku def ko sa imaam moo tax mu ne ko comme que danga maa laaj ndénkaane ittaxidi ittaxid ittaxid kitaaballahi imaaman jàppal téere bi yàlla bi nga xam ne moom la yaa Aysa waxoon ne eh, bañ ko laajee mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne kaana xuluquhul quraan ne waa ji ndax yaa ngi jàngal quraan mu ne ko waaw mu ne ko ci ko yonent bi alayhi salaatu salaam moo doon alxuraan jàngal alxuraan di ko ñu kaaru yu ne rek mooy yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la melo kon mu ne ko ittaxid kitaaballahi imaama mu ne ko ittaxid jàppeel kitaaballahi téereb yàlla bi imaamal mu nekk sa njiit ci lépp bul jiitu yàlla ci dara loolu la ko bëgg a bul xam ne yàlla lii la àtte yow nga ne mais ñun démocratie lii la wax on est désolé mais notre chère démocratie nous le permet Euh, mariage homosexuel non c'est les libertés ils qu'est-ce que vous dites là ces arriérés là on n'est pas dans l'obscurantisme non ittaxi kit ittaxi kitaaballahi imaama jàppal téere bi def ko ci lépp yaa ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla ak yonentam ci dara alayhi salaatu wassalaam mariage bu ñëwee nan lañuy ñuy marié waroo ci jiitu yàlla euh, ñun de dañoo am problème boo xam ne euh, problème u nàngam sociétal nan lañ koy régler bu leen ñëw naan où sont où sont les spécialistes ak yooyu spécialiste mooy la ñoo xamante ni amaana li ñu jàng ñoom lañu ñu jàng approprié nag fa ñu ko jàng mais ak seen dëkk ak yéen seen société ni ngeen mel approprié wul déedéet fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi nga xamante ni wax waa alxuraan bu ngeen xam bu leen jiitu yàlla ci dara daa am kuy bëgg kuy ñaan ci sama doom wala li liggéey nag yooyu xoolal lan la alxuraan jàngale waaye bul topp sax seen waa seen seen fierté bi nga xam ne moom nga nekk ba may sa doom koo xam ne boroom alal la te du boroom diine ittaxiz mu ne ko jàppal kitaaballahi téere bi yàlla bi imaaman mu nekk sa njiit ci la mu ne ko war bi te na nga gërëm bima qadaya bima qadaya bima bii wa wardi wa wardi bii qaadiyan wa hakaman te nañ ko gërëm wardi bii téeréb yàlla bi da alxuraan ey ngal la waay nañ ko nañ ko gërëm li nga xam ne moom lay atte boo demee def ko sa njiit mooy bala maa def dara moom laay xool boo ko xoolee nag nga gis si atte bu at àndul ak sa bakkan wala boog seen waay ñoom ni ngeen ko gisee ak ni nga fooge woon li loolu lépp di metti metti metti Hmm? na nga gërëm na mu àtte moom alxuraan ak xakaman mu nekk koo xam ne mooy àtteem ak li mu dogal moom borom bi subhaanahu wa taala mu ne fa inna alladhi istaxlafa bi fii fa innahu alladhi istaxlafa fiikum rasulukum ndax kat fa innahu alladhi istaxlafa fiikum ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom la leen wutuloo ci ginnaawam moo tax mu ne woon fii ko bàyyi naa ci yéen loo xamante ne nii bu ngeen ci jàttee bu ngeen réer ba faw ban la njëkk cité te moo ci ëpp solo gin cee màgg mu ne kitaaballah téere bi yàlla bi moo tax mu ne Seydina Ubay ibn Ka'b ndax moom la leen fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyil héritage yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy xam-xam mooy alquran ndax mooy ndayu alquran mooy ndayu xam-xam yi waaw akbar seen ndaw li leen yàlla yónnee woon ne fii la dono gi nekk fii la leen bàyyeeloon shafi'un moom alxuraan de shafi' la ah waaye nit dina nekk ci problème yawmal qiyaam wala sax sans problème mu ñëw ne yàlla kii daf ma doon jàng ca àddina kon man maa teg ci moom loxo seen ma ci tey man waaw akbar moom ngay ñaan booy tëj xatmu bi kuy tëj xatmu yooyu ngay ñaan nga defal ko. mu nekk koo xam ne moo ni sanaa fi ki nga xam ne moo ñuy wéttali bu ñu wéetee ci kaw suuf fu ñu mën a wéet waaye moo ñuy wéttali bu ñu wéet wéet suñu biir bàmmeel nañu alxuraan nekk ra euh, euh, euh, te pare di leeral rabi'a qulubina nekk le printemps de nos cœurs waaw di ko leeral kon shafi'a day day day day intercept day day day intercession de diggante jaam boo xam ne doon naa ñàngale ci kanamu boromam ba yàlla daal di lay banax moom moto alxuraan nag téere bu ñuy topp la bu loo xam ne rek dañ koy jàng di ko wàccee kaamil noonu ciy dëcc walla ku judd wala kuy dox féete na kaw loolu loolu ëpp na loolu du lool rek wa shahidun la te alxuraan xamal ne dafa nekk yow mi may laaj te moo ñun ñépp lay waxal rek Allahu akbar te moom nag seede la boo xam ni wallaahi lum la seedeel sa kanamu boroom buur yàlla du alxuraan du ku ñuy tuumaal bépp jikko boo jàng alxuraan gis muy wax jikko bu baaxul nga xool mel noonu xamal ne tuub moom mu ngi seede contre yow de mooy ne ah diw yow de da def xiyaana da waraate te yonent bi te alxuraan day terewoon wala takun lil xaa'iniina xasima ah yaa ngi def xiyaana di warate te alxuraan dafa tere lool yaa ngi wax lu dul noonu bu alxuraan da koy tere kon nag gaawal faju ndax boo fajuwul day nekk loo xamante ne nii seede lay nekk contre yow te seede la boo xam ne alxuraan kenn du ko tuumal mu ne ko fii dhikrukum wa dhikru man qablakum wa hakamu ma baynakum wa xabarukum wa xabaru ma ba'dakum allahu akbar ñoom Seydina Ubay ibn Ka'b alimul qur'aan allahu akbar mu ne ba léegi ci ndénkaaneem gi fii te ci alxuraan nekk na zikrukum seenu fàttali ak fàttali li leen ñi leen jiitu woon alxuraan zikr la tudd yàlla bi gën a rëy boo def mooy alxuraan wa xakamu maa baynakum mooy àtte moo war a àtte seen diggante li ci juif yi am bu leen dem ci kon napole code napoléonien non napoléonien c'est taaxut laa bu leen ci dem tout le temps ñu créer ay ay constitution yu bees def référendum ñu daal di koy voter ne lii lañuy doxe te benn waaye toog président bi ay juriste wala moo sax mu def ko bind article teg te doomu aadama la yenn saa day fàtte am yu bari yu ko raw mu newul alxuraan nag moo waroon a doon lool wa hakamu na baynakum mooy àtte nit yi nga xam ne mooy dox seen diggante wa xabarukum te mooy seen xabaar nit ku nekk bi nga tuddoo na nga xam ne sa histoire alxuraan tracé na ndax ñaara am soo nga nekk ku baax wax nañu baax ni ñuy mel soo nga nekk ku bon wax nañu bon ni ñuy mel wa xabarukum te tamit alxuraan moo tax ku nekk boo koy jàng day mel ni tay la wàcc ndax buur yàlla transcende les époques et le temps buur yàlla newul ci temps bi newul ci époque yi te moom moom kàddoom la kalaamu rabbil alamin kon nag tënkuwul ci septième siècle walla ca waa Quraysh wala waa Yasrib un un un kallaa mukk noo tax moo koy gën a jàng da foog ne tey la wàcc léegi léegi day door a wàcc mu ne kon wa xabarukum alxuraan seen xabaar la moo ci ne yéen lay waxal wax xabaru ma ba'dakum di la wax tamit l'histoire ñi fi pee ñi fi wees woon fi ñu jaar ñu baax fexe leen mel ni ñoom ci biir alxuraan ni ñu def ba baax nga def noonu ñi jaar safaan ngeen daal di leen moytu waaw akbar loolu Seydina Abu Nu'aym mu indi na ko ci xilyatul awliya waaw akbar kon seydna ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu moo laajoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xadiis boobu di wax ci salaatu ala nabi ngëneeli imaam ahmad daal di na koy solo na ko noon imaam ibn abi shayba imaam at-tirmidhi na ko noon boroom euh, al-mundiri daal di na koy indi ci targhib ak tarhib ah, dane moom Seydina Ubay ibn Ka'b dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa dhahaba thuluthal layli qaama fa qaal mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de dafa nekkoon bu deux guddi gi jàlloon da doon jóg naan yaa ayyuhan naas ay yéen nit ñi nga xam ne yéen a ngi nuur ci seen nelaw yi udkurullaha tuddu leen buur yàlla jóg leen di tudd buur yàlla utal leen yàlla waxtu ci seen guddi yi udkurullah di ko répéter tudd leen buur yàlla ndax lan jaa'ati raajifa tatba'uha raadifa jaa al mawt bima fii jaa al mawt bima fii allahu akbar alayhi salaatu wassalaam naan jaati raajifa daanaka agsi na li nga xam ne ar raajifa mooy ëf ci ba nga xam ne ëf bi nga xam ne bu ñu ko ëfee ñépp dee allahu akbar mooy boobu nga xam ne bu ko malaaka bi daal di ëfee ci trompette bi képp ku doon dund ku dese woonu dund di nga faatu jaa at mu daal di koy conjuguer au passé ndax de toute façon mu am na ba pare moom lu am a yem ndax loolu la buur yàlla dogal te buur yàlla moom amul lii ca kanam la ca gannaaw lépp ci kanamam benn la jaa at dikk na arraaji fa ëfu buftu bu njëkk ji tat baxuhaa dina ko topp arraaji fa deuxième bi nga xam ne bu ko ëfee nag wanu fixa fi suur boobu alxuraan di wax fa ida hum qiyaamun yanzurun ñépp daal di jóg kay di xaar ñépp taxaw génn ci seen bàmmeel yi ñépp kenn du des ñu dekkil leen mu ne jaa a dikk na arraaji fa ëf bu njëkk ba nga xam ne ñépp ay dee tatba'uha mu topp ko arraaji fa bi nga xam ne mooy deuxième bi nga xam ne bu ko ëffee nag ku dee woon dekki waaw akbar moom alayhi salaatu wassalaam ci guddi gi mu jógoon lii la noonu bari dëgg ne jaa al yëg leen ne dee dikk na ndax dikk na mu ngi mel ni ku dund waa ngi dund mais dee nga ba pare jaa dikk na mu conjugué ko passé comme bële al dee dikk na bi maa ak li mu àndal yépp ci ak mettitam ak ragloom ak li nga xam ne bu ñëwee mooy lu la rawoon doo ko dabal loo deful woon bu dee ñëwee xamal ne doo ko dabaat walaata xiina manaas mu trop mu ne jaa almawtu bi ma fii répété ko ñaari yoon ne dee dikk na ak ci biir qaala ubay sayyidina ubay nee na fa qultu ma yaa rasuulallah ah ee eh, yow ndaw yàlla li yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li man ubay damaa am lu ma lay laaj ne ko inni man ukthiru salaata alayka fa kam aj'al laka min salaati ne ko man nag damaa bari lu may julli ci yow ku bari lu may julli ci yow la lan nga gis dama lay laaj yow yonent bi alayhi salaatu wasallam lan nga gis ma defal la ci sama ñaan yi as-salaa wa sama ñaan yi may ñaan comme l'imam al-Mundhiri wax ne ad lay tekki mu ne euh, lan nga gis ma def ko ci sa du'a yi sama ñaan yi sama ñaan yi may ñaan lu li nga xam ne sama yi may defaral sama àddina ak sama àllaaxira lan nga gis yow yonent bi alayhi salaam maa nga bàyyi naa lu muy julli ci mais lan nga gis ci sama ñaan yi ma daal di la koy eh, defal loo xam ne pour yow rek la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko machit lu la neex rek yaay xool sa ñaan yi yaay xool jamono yi nga xam ne ko ut ngir di ñaanal sa bopp moo xam booy julli bërëb yi nga xam ne pour yonent mi alayhi salaatu salaam dane après ngeen tànn lu leen neex comme booy sujóotee ndax fa ngay jëne jege sa borom kon nag fa aksiru fii du'a bari leen lu ngeen fay ñaane wala boo sël booy booy taaya après mu ne ngeen summal yaxtar minal mas'alati ma mu tànn ci ñaan yi lu ko neex ak yeneen bërëb nga toog di ñaanal sa bopp mu ne man da mu ne ko lan nga gis ma defal lu ma ma ma réserver la ko mu ne ko lu la neex rek def ko nga am ne léegi defal la ko ci julli ci yow alayhi salaatu wassalaam na bi ma waxee lu la neex ma ne ko ardu bon kon kon sama heure ñaan yépp damay koy un bi ci sama heure yi dama leen koy xaaj ñeenti xaaj benn xaaj bi ma léegi ma defal la yonent mi alayhi ne ko ma fa in zid fa in zid fa huwa xayrun ne ko nag lu la neex rek waaye nag boo yokkoon de moo gën ci yow Allahu akbar nee na qultu ma ne man ubay fan nisf kon euh, dama lay defal kon dama koy def dama koy xaaj ñaari yoon ñaari paar sama ñaan yépp benn bi ma jël ko léegi dootuma ko def di ñaanal damay dama koy def di la euh, julli ci yow rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko maa shi'ta lu la neex waaye fa in zidta boo yokkee di fa huwa xayrun laka moo gën ci yow ubay radiyallahu anhu qaala kon bu nee day ismaan ko baax na waaye boo yokkoon moo gën mun na ko kon fa sulusayn kon dama koy xaaj ñetti paaj ñaari paar yi ma def ko un tiers bi laay bàyyi ngir sama ñaani bopp yi ci des nag ñaar yépp yeneen waxtu yépp ma def ko ngir di julli ci yow yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne ko fa machi fa in zitta fa huwa xayrun ne ko comme lu la neexe rek lu mu la soobe waaye nag yëgal ne même deux tiers yi nga wax ne moom ngay kii moom nga may réserver pour lu julli ci man boo ko yokkoon nag moo gën ci yow xultu nee na man Seydina Ubay ma ne ko nag aj'alu laka salaati kullaha kon léegi sama heure yi may ñaanal sama bopp yépp dama la koy defal exclusivement di julli ci yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu waxee lool mu ne ko idan idan tukfa hammuk wala tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa yughfaru laka dhanbuk mu ne ko idan cëy bu boobaa bu dee ne lépp nga jël bi ko bi mu ko julli ci man ay bu keroogee kon tukfa hammuk sa lépp looy sàkku téefu àddina ak àllaxira buur yàlla dina la ko defal amul dara looy sa sàkku téefi àddina yeeg alaaxira duniyaa wa uxra buur yàlla dina la ko fegal dina la ko defal taxaw sa place defal la ko Allahu akbar foofu la yem mu ne way yow faru laka dambu te sa bàkkaar yépp bul tiit buur yàlla lépp lay jéggal lii tekkiwul ne kon léegi man dootuma defati dootuma ñaanal ak sama bopp waxul lool de tekkiwul lool ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam azkaaru sabaaxi wal masaay gis nañ ak tamit biir julli allahumma ighfir li war loolu waxuñ la nga dindi ko ah non non non lii ko bari bu nit mu war a man di bari julli ci yonent bi alayhi salaatu ndax lu muy gën a bari mbiram di gën a baax loolu ci jublu mais tekkoon na léegi bu kenn ñaanalati kenn bul waxati sax allahumma ighfir déedéet waxu loolu kon Seydina Ubay radiyallahu anhu moom moo solo woon xadiis bii nga xam ne euh, yal nañ ci jàpp buur yàlla jàppale nañ jàppale ñu ba nga xam ne dañuy nekk ñi nga xam ne fu ñu toll di julli moom ci moom alayhi salaatu wassalaam euh, moom kon Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala wa ardaa ku bari woon nag lu seydna Umar ibn al-Khattab ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu mu doon nekk ak moom di waxtaan ak moom ci xilaafaam moo tax seydna Umar ibn al tamit ku xamoon gëneelam la ak saxaaba yi radiyallahu anhu moo tax mu doon wax ne man araada an yas'ala 'anil qur'aan falyati Ubay ibn Ka'b moom seydna Umar ibn al-Xattaab radiyallahu taala mu doon wax naan képp koo xamante ne nii bëgg na laaj dara ci alxuraan ne dikkal Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ngir wane ni nga xamante ni nii noonu la meloon moom seydna Ubay ibn Ka'b ak alxuraan ah, moom seydna Ubay ibn Ka'b radiyallahu taala anhu wa arda yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba léegi ci alxuraan ni mu ci meloon euh, jàngale na euh, kii ne julli na jiite na benn bés après mu jamut mooy mu juum mooy mu muy julli euh, kii daldi liñ naan can mooy di tari daldi juum loolu dal na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax la waaja doon wax naan paaba dafa doon jiite daldi juum après ñu gàggante ko muy jooy bi mu paree paayi di ko nax muy jooy noonu julli gi yëpp da ko mujj jeexale jooy quoi ba sëlmal après paayi ñëw ñenn paayi di ko paala nag loolu village bala woon paa yi di ko dëfalake ndax naan ko lii du dara beneen paa bi nga xam ne daanaka ñoom ñaar ñoo fa gën jàng keneen bi <laughs> romb <laughs> yeneen paa yi di ko dëfal mu ah dañu yebante woon nag <laughs> mu naan mu naan yeneen paa yi bàyyi leen ko kii dafa reew mooy yooyu li ci bëgg a mooy jarul jooy mooy di tari juum xam nga wolof léeg-léeg ku juum ñu jàpp ni ndeke saa xamul dara wat lu ala doon dagg juum non <laughs> loolu ku xam mooy juum mooy dem can ñu gàggante la soit nga dem walla manoo koo dem ndax dangay fàttale ko nit day fàtte am trou de mémoire yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon julli benn bés comme ni ko imaam abu daawud dal solo euh, asijistaani ci euh, li nga xamante ne nii euh, mu ngi ci saxiix bi non sunan abu daawud bindul saxiix sunan la bind ci sanad boo xam ne bu wér la yonent bi alayhi salaatu salaam day julli daal di ci aaya yi bi mu paree julli yi kenn dàggantewu ko bi mu paree mais moom yëg na ne mooy dafa juum ci mbir yi mais kenn gàggantewu ko yonent mi salaatu wasalaam ne mu xool am na ci benn riwaay dane amaana ubay ndax ubay mu ngi fi mbooloo mi bokk na ci ñuy fekk julli ji saxaaba yu mag yépp ngi radiyallahu mu ne ko waaw ci riwaayu Seydina Abu bii dafa tourné gis Seydina Ubay mu ne ko asallayta ma'ana mu ne ko Ubay yow julli nga ak ñun pour leer lu gis na ne mu ngi ci gin mu ngi bi mu tourné bi ba pare tourné gis na ko ci biir sàppe yi mu ne ko asallayta ma'ana ndax julli nga ak ñun yow xadiisu Seydina Abdullah ibn Umar la radiyallahu anhuma mu ne ko julli nga ak ñun Seydina Ubay na ko naam mu ne ko fa manaat ana lan moo la tere ba bi ma juumee gàgganti woo bi mbir yi jaxasoo ci man aaya yi lu tax gàgganti tan ma kan la laaj ci biir mbooloom sayyiduna ubay radiyallahu taala anhu wa arda ah moom Seydina Ubay ibn Ka'b kon noonu la mënoon ak alxuraan moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab keroog bi nga xam ne ci lay dekkilaat julli naafila koor yi ñu nekk nga xam ne ñu ngi ci les derniers jours tey le vingt septième jour walla vingt sixième walla vingt sixième jour dix jours yu mujj yi di xiyaamul layli yooyu taraawiix yi ak taraawiix yi nga xam ne sax moom lañ doon def yi nga xam ne moom la yonent ban lay saab saam ndax da ko doon commencer def après mu ba mu gisee comme ñu ko fi waxoon nit ñi di ko ci di ñëw ñaari yoon ñetteel bi mu ñëwatul Seydina Ubay Seydina Omar ibn al ba mu taxawalaate loolu ci xilaafaam seyna Ubay ibn Ka'b la jëloon moom ak Tamim ad-Dari ñuy jiite nit ñi Seydina Ubay doon julleek ñoom mooy ki nga xam ne moo doon jiite naafile yooyu ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam radiyallahu wa radiyallahu ta'ala an sayyidina Ubay ibn Ka'b Ah, seydna ubay ibn kaam radiyallahu taala wa ardaa kon noonu la nekk woon ah, seydna abdullah ibn ah, abbas day nettali ne dama masa ànd ak seydna omar ibn alxataab ak benn convoi ñu am fu ñu doon dem nee man ibn abbas maag Seyna Ubay ñu ngi ne woon ci ginnaaw nee na ma nekk ci ginnaaw ànd ak maa Ubay ibn Ka'b waxoon naa la moo nekkoon mook Zayd ibn Thabit ñaari sëriñ ñu gën a mag ginnaaw di Yonent mi alayhi salaatu wasalaam génnee àddina nee na bi ñu àndee ñoom Seyna Omar ibn al-Khattab xilaafaam la mu ñoom ñoo jiitu ñoom ñaar ñu nekk ci ginnaaw nee na après benn ñu jekki rek benn niir bu mag daldi nuage bu ñuul jóg ci asamaan si nee na Seydina Ubay ne allahumma asrif anna adaha ne buur yàlla de niir yi ñu lay ñaan nga daal di ñuy musal lor ga ca ne bu dee am na lor bu ci ne nga musal ñu ko nee na ñu dox ñu continuer di dox ba ni ñuy dabe convoi bi ñi ci kanam ñoom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nee na ñu ngi fekk seen seen seen convoi yi mooy ak seen bagage yi ñu yor ñu ngi tooy xepp Seydina Omar ibn al-Khattab daal di xool leen ñoom ñaar gis ne ñoom tooyuñu tooyuñu comme ñii ñun ñoom ñoom bagage yi ñu yoroon tooy na ba ba bay siit xam nga kuy kuy ku yori bagage doo bëgg mu tooy xepp ba mel noonu mais mu xool Seydina Abdullah ibn Abbas ak Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ñoom mu ne mu ne moom Seydina Omar mais yéen ñun de tooy gi ñu tooy yéen tooyu ngeen ko Seydina Abdullah ibn Abbas nee na ma ne inna abal mundir qaal allahumma asrif anna adaha qaala fa hal laa lana ma'akum ne Seydina Abdullah ibn Abbas nee na ma ne Seydina Omar ah abal mundir kat mooy kan Seydina Ubay ibn Ka'b moom moo ñaan ne allahumma asrif anna adha buur yàlla yàlla na nga ñu wëyal daal di ñuy protéger daal di ñuy fegal li nga xam ne mooy loru xiin gii Seydina Omar ne ko ah mais lan moo woon ngeen yow Ubay ni nga ñaanale yéen ñaar ni nga ñaanale yéen ñaar nga ñaanal ba suñu bagage yi du tooye bi ngir wan la ni nga xam ne noonu la nekke woon loolu Euh, ñaan yi nga xamante ni ñaanam gu nangu la woon loolu ay góor ya nekk ci tàllale bi daal dinañuy wér nettali bi moom nag bi mu mu ngi génn àddina foofale ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam moom seydina ubay boroom xam-xam yi nag dañu wute ci kañ la génn àddina am na nañu ne jamonoy Seydina Omar ibn al la génn àddina ci l'an vingt-deux après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam et ne bi génnee àddina sax Seydina Omar ibn al-Khattab dane al-yawma maata sayyidul muslimiin ne tey de sangu julli ñi génn na àddina tey Euh, am na nag ne ci xilaafa Seydina Usmaan la génn àddina l'an trente après gàddaayu yonent bi aleyhi euh, waaye ku mel ni imaam az-Zahabi rahimahullah moom dane li mu gis mooy ne amaane li gën dëgër mooy ne ci jamonoy Seydina Omar wax bi wax l'an vingt loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que wax bi ne moom ci xilaafa Seydina Usmaan la génn àddina l'an trente euh, loolu la gis ne nee na amaana mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër moom nag boo demee ci saxiixa yi ndax li nga fekk wax ji kii bi wax ci àlluqata wàllu ci wàllu oh, tudd loo for moom Seydina Ubay radiyallahu anhu moom daal dinay riwaaya loolu noonu lan lañuy doxalee ci nit ku for dara nga xam ne la ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko arrifa sana ne ko dangay fexeel nga xam li nekk ci biir xool nan lañ ko takk ci ëmb bi mooy ci lim ne bu doon a nan la pochette bi mel ak ñaataa nekk ci biir après nga daal di koy publicité un an bu dee ne boroom ñëw na nga daldi laajte wax joxe description yi war yi ak ñaata ci ne nga jox ko ko boo ko yoree un nag joxe bul dara yow kenn ñëwul réclamer affaire bi te wax nga ko foo xam ne tamit xam boo ko fa waxee amaana nit ñi yëg ko un boobaa mën nga koo jëfandikoo euh, moom naa Ubay mi moo solo xadis boobu comme ni mu nee ci yi ni kon loolu moo jëm ci ak dundam ñu gis ne amaana kon insha allah ci waxu imaam az-Zahabi li gën dëgër mooy l'an 22 ci xilaafa seydna Omar ibn al ci la génn àddina moom seydna Ubay ibn Ka'b radiyallahu taala anhu moom saaxibul quraan radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'liyal firdawsi maskanahu wa mathwaahu